bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa su defeem seen rajo ci seen jataay bi mu tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey mooy su ñaar fukki lu daje ak juróom-ñaar ñoo ngi woon ci lu jëm ci korite ak julli gaag ya ci aju ba tolloon ci xutba bi xutba bi nag démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci sallallahu alayhi wa sallam wax ne nun dañuy xutba ku bëgg a fekki xutba bi toogal kum yitteelul yewe nañ la demal ñibbi xam naa yaakaaruma wax ko ca mbooloo ma nit di dem ñibbi te du fekki xutbaam bu am solo boobu tabarkal am na ci penc mi nag ñoo xam ne buñ ko waxoon genn wàll mbooloo ma dem bàyyi leen fa noonu ko Marwaan waxe ci bindu démb bi mu am ñoo xam ne même buñ ko waxut mbooloo ma kenn du dem dañuy toog déglu xutba bi ndax ñoom xam nañu xutba ak importance baak lañ koy jox suñ masaana toll ci jamono yi xel yépp dem ci ñetti xutba xutba imaam Tamsiir Njuur fokk ñépp bàyyi ko xel rahmatullahi alayhi xutba Serigne Abdul Xuddus te Daarul Mu'ti nit ñi dañ ko naan xaar tabaarkalla xutba Cheikh Al Hadj Abdul Aziz Dabaax ñëpp dañ ko daan xaar damaa joxe misaal ci yooyu rek mais la gën naa yaatu waaye dal yi moom nit ñi xamoon nañ ne daanañ leen xaar xaar leen ci xutba yi Euh, la ndax danañ wax thème d'actualité wax tabarkalla li ci pénc mi lu am solo la yàlla na yàlla yërëm leen xutba bi su boobaa imaam bëgg nañu mu ubbeeku alhamdulillah yonent bi alayhi salaatu salaam xutbaam yi alhamdulillah la ko daan ubbee alhamdulilah mbaa yu xeetoo ni alhamdulilah inna walla yu xeetoo ni moom ngoog noonu la ko daan ubbee sant boromam subhaanahu wa taala ndax xutba noonu lañ koy ubbee cheikh al islam euh, diin nee na looloy looloy sawaab kullu amrin di lam yubda fiihi bilhamdulillah fa wa ajzam daan ubbee xutba ya kon alhamdulillah wax ca nag yam ca war a wax yépp dugal ci ci war a dugg yépp ay yaag addis ya tabaarakallahu wax ci li ci penc mi ba ñépp xam tabaarakallah seen yóbbal ak yu ñu demee waaw siin yóbbal ak nu mu demee ñu ñëw ci xadaawu ay iid fay jullig iid mu ne jullig iid e, dafa am kenn kuñ kuñ daan wax abu umayr ibnu anas mu ne dafa am benn menn at moo xam ne dañu séentu weer wi siinuñu ko nee na ñoom ñépp ñu xëya koor mu ne waaye am mbooloo mu fa ñëw ca ngoon fa jaa rakbun min aaxiri nahaar am mbooloo mbooloo mu fa ñëw ca ngoon ñuy waxtaan ba agsi ci weer wi mbooloo moom ne yonent bi annahum ra'awul hilaal ñoom gis nañu weer wi démb yonente bi alayhi salaatu salaam daal di yónnee ndox daal ne gaa ñi acci leen ñu dog ah, allahu akbar tomb bu am solo ngi nii ci wàllu séentu weer ak koriteeg yu ne demee mu ne weeru ko weeru koor bi bi ñuy séentu weeru korite wi dañ koo séen dañ koo séentu séenuñu ko ñoom waa dina ak yonent bi ak saaba ya nee na bi ñu toogee ñu xëy woor comme séenuñu ko dañu war a woor fanweer ñu daal di woor biñ jullee tisbaar ba noppi fa jaa rakbun nee na am mbooloo daal di fay agsi di waxtaan ba ne yonent bi ñun day gis nañu weer wi démb ca ngoon ba xëy nañ wari fa amarahum rasulullahi an yafturu yonent bi daal di yónnee ndox daal di wax saaba yi ne leen aci leen ñu dog sunu koor wa an yaxruju ila iidihim min nag ñu dem julli ci la waaw mu ne nañ dog sunu koor tey bu subaa ñu dem julli ci information boobu kon gis nga biñ fi ñu ko jote rek lañ daal di dog seen koor bu doon ñu nag dañ naan bu dee lu mel ni nogay wala ñooñu comme xas naa woor ba heure bii xas naa woor ba heure bii ngoog kon loolu la waaye li tax hadis bi ñëw mooy bi ngay xam ne weer yu feeñ na bi nga ci am xibaar yu wér fekk na julli korite gi weesu ndax ñii jul nañ tisbaar ba pare door a yëg xibaaru weer wi feeñ na démb ñu daal di dog ca saasa waaw oustaz Aboubacarim Seck yëmbal mu ñëw ci bisu korite bi al laabu wal lahwu wal xinaa wal akl waaw fo ci way ci lekk ci bés bii di korite fo ci dagan na ci fo yi dagan woy ci dagan na ca woy ya dagan ngoog ndax riyaada lil bad lil badani wa nafs anil nafsi fecc dikkul ci bunt bi fecc ndax moom tubaarkàlla waaye fo nit dafa am day soxlam po waaye nag ku jëggaanim po rek def ca po ma lu dëgërul jëggaanim po mooy bàyyi sam po di fo foxinu tubaab wala bàyyi sam po di fo powum américain xeet wu ne dañu am seeni culture ak seenum po po moomee li feeg ña nga ca ña nga ca lu dagan waaye boo bàyyee sam po nag di fo meneen po wala nga topp nouvel ordre mondial bay fo po mondialisation léegi tey nga foofa moo xam ne mii daganul ci bis bi yonente bi alayhi salaam dafa ñëw Madina fekk leen ak ñaari bés yoo xam ne yalabuuna fiihima dañuy focc ñaari bés ya mooy leen qad abdalakum allahu taala bihima xayran minhuma yowma alfitri wal adha seen bisi ñaari fo yi yàlla remplacer na ko ñaari bés mooy korite ak tabaski euh, ñu jële ci Aïcha wala Aïcha mu ne inal xabasa kaanu yalcabuuna inda rasulillah waa xabasa yi dañ doon fo ca korite ga ca kanam yonent ba waaw mu ne mu tiim leen fi yawmi iidin nee na ma tiim leen man Aysa euh, ca doqug yonent ba alayhi salaatu wa salaam mu sëgal mbagg ma nee na ma yéeg ca mbagg ma di seetaan po ma ma seetaan ba doyal dem su po ma daganutoon yonent bi du ko tungoom muy seetaan waaw su po ma daganutoon yonent bi du ko tungoom muy ko mu seetaan po ma xabasa po nee na ba doyal ca poma ma nee ma dem li muy teg tegtale mooy po ma dagan na waaye day po moo xam ne jëggiwuñ ko ñun am nañ fi ay po yu dagan waaye nii nga xam ne nun la àdduna def def nouvelle nouvel ordre mondial tax na sunu po yi taq suuf sunu woy yi taq suuf sunu théâtre yi taq suuf yu baree baree bari am nañ ko cosaan yaa ngi fi waaye moderniser nañ ko tubarkalla ba léegi la yàlla xam doy na euh, tere la gën a jege ci digle walla araam la gën a jege ci dagan mbaag sibir ngoog rawaawu ahmad wa sheykhaan Aïcha mi ngi nekk ci tam nee benn bis papam Abubakarin Saddiq dafa ñëw ci korite gi di leen ndokkeel si di ndokkeel si waa kër gi mu ne ñaari jànqang fi eh, di way di fàttaliku yawma bu'as yawma bu'as euh, yawma bu'as bu'as bu tata jenn woon joo xam ne waa aws ñoo ko moomoon di bés boo xam ne bis bu siiw la ci arab yi ci bokk ci seen bis yi nga xam ne dañ ca amoon ndam waa aws rey ca ñu baree bari bari ci xasraj xale ya di way bis boobu di fàttaliku seen jàmbaar ya nga xam ne ca lañ leen reyoon tabarkàlla di di di di di di way abubakar ne leen ibadallah amizmaru shaytaan a mismaru shaytaan wax leen ko ba mu ñetti fa qaala rasulullah ya aba bakr inna li kulli qawmin iida wa inna al yawma iiduna ndeysaan abubakar bi ñëwee fekk xale yi di way di fàttaliku seen démb ak jàmbaar ya di fàttaliku ñoom ñaaneeg seen bañ ga <laughs> ak bañkat yi doon bañ démb Abubakar ñu ne leen ah teg leen way ci suuf mbirum seytaane la teg leen way ci suuf mbirum seytaane la teg leen way ci suuf mbirum seytaane la yonent bi daal di koy xool ndeysaan ne ko Abubakar xeet wu ne dañoo am feet nun nag tey mooy sunu feet mooy li muy tekk mooy lii xale yi def nii gisagu ci lu xaram ngoog gisagu ci lu xaram tabarkal jara xàmmee la nag ndax njaxas mi bari na ci pénc mi loo waaye def rek dugal ko ci bunt bi Aysa waxaat ne ci ba tey ci bis bi daxala alay rasulullah wa indi jaariyataani tuxanniyaani bi xinaa i buaas mu ne yonent bi dafa dugg si ci bésu korite bi fekk fa ñaari jànq ña ngay way wayu bisu bu aas boobu waaw nee na bi daal di suhuunu ba musu mu suhuunu calal ba wa xawala wajha daal di wëlbati kanamam Abubakar daal di dugg si nee na daal di may gëdd ne mizmaratu shaytaan inda nabi toxor ak seytaan ngeen di def ci yonent bi di way nii mu tem toog nee na bi daal walbati kanam gi xool leen daal ne daahuma bàyyi leen bàyyi leen fa lamma xafala xafastuhuma fa xarajata ne na ba bi xawee gëmmentu mu ne xale yi génn leen wa kaana yawma idin yalabu sudan bi darq wal xiraab mu ko kon Euh, yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam fekke na ko téerewu ko nee mu laaj yonent bi mu ne ko bëgg ngaa seetaan mu ne ko naam nee na mu taxawal ko ci ginnaaw mu seetaan nee na sunu lex yi jege may xool nii euh, di seetaan poma mu ne bu xaraamoon kon yonent bi du ko Eh, tungoom muy seetaan ba mu doyal mu ne ko doyal nga mu ne ko waaw mu ne ko isan fasaxa bii demal ñibbi waaw demal ñibbi booba xaala yow ma isin wala bokk ñu jële ci alxaafis fi ñi ñu nettali ci ibnu siraaj ci tarix abu zanad mu ne aysa nee na yow bis boobu dañoo bëgg xamal yahuud yi ne leen an na fii diininaa fusxa an na fii diininaa fusxa mooy sunu diine ji am na fusxa fusxa mooy lan fa loo xam ne mënees na caa fiixal xol loolu boo seetloo sunu mag ñi liggéey nañ ci liggéey rëy ci seen xasaayit yi ak seen yëkkati muñ ñu koy yëkkatee ak ni koy yëkkatee loolu fusxa la ndax nit nit yàlla da koo mooñ ci muy bëgg yooyu waaw bëgg ay way tubarkalla lu ama am solo mu noonu mbokk yi ma ñëw ci ndokkeelante ci bisu iid bi ndokkeelante maanaam bisub korite ku dajeek sa moroom nanga ko ndokkeel mooy loolu ñu tuddee baal ma àq ak baal naa laak yàlla nañu yàlla boole baalak yu deme ni yooyu saaba yeeg seen nawle ya buñ masaan taje dañuy wax taqabbala taqabbal minna wa minka taqabbal la wa minna wa minka lañ daan waxante yàlla nañu nangul nangul leen ku ne wax ko sa moroom waaw ku ne wax ko sa morom bu bisu korite ñëwee itam sopp nañu ay kabbara kàbbar yooyu nga xam ne dañ koy def ci tabaski di ko def ci korite di ko yëkkati euh, ay kàbbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila am na ci yokk yooyu am ñu wax rek akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walilahi alhamd boo demee ca màkk ga ayamu tashrix lañ koy def tabarkalla di ko def ci korite min waxti xuruji ila ila salaati ila ibtidaayil xutba ba baa xutba bi tàmbali tabarkalla yu ama am solo ngi nii ci wàllu euh, korite yu am solo ngi nii ci wàllu euh, julli gi mu ñëw nag ci julli gi ci boppam julli korite bu imaam ñëwee sopp nañ ci moom mu tàmbali jàng alfaatiha teg ca sabisma rabbikal aala bu delsee mu jàng alfaatiha teg ca wa shamsi wa duhaaha ñaari saar yu am solo yooyu la ñuy jàng ci julli korite alfaatiha moom mooy jiitu lu tax alfaatiha faatiha rakka bu mu amut du baax <clears throat> nun la ulama yi jàngale imaam jàng fa alfaatiha kon mooy dafa bàq yàlla yàlla maa ngi lay sant yow mi nga xam ne yaa moom mbindee fi yaay seen borom ñoom ñëpp xar yeeg fas yeeg nag yeeg bëy yeeg nit ñi waa adduna yaa leen di yërëm ak waa àllaaxira adduna si yëpp nga yërëm àllaaxira ña ko yayoo ña ko jagoo yàlla nañ ca bokk bés penc yaa ko moom yaay seef ba moo tax ñun yow dong la ñuy jàmm te yow dong la ñuy sukkandikoo noo ngi lay ñaan yàlla nag ñu teg ci yoon wu njub te saxal nu ja yoonu gaay nga xam ne jox nga leen xéewal ba buñ xamee jëfe ko yàlla boo teg ci yoonu gaay yi nga xam ne dees leen a mere yàlla boo ñu teg ci yoonu gaay yi nga xam ne dañoo sànku ñu ci sa ginnaaw ñëpp daan ne amiin yàlla nangu imaam daal di jël su fekkee mokk na sa bisma rabbikal aala saaru lay jàng bu ñu safaa witar xam ngeen ne saaru day ñëw sa bisma rabbikal aala ndax alquran dafa am subhaana am sabbaxa am yu yusabbihu am sabbih mu ñeenti yëf professeur su ma déggoon tubaab dama lay wax ne euh, subhaana yu yusabbihu sabbih benn tëggin la benn verbe la boo xam ne boo ñëwee ci subhaana kenn conjugué wu ko boo ñëwee ci sabbaha dañ ko dañ koo conjugué ci passé euh, boo ñëwee ci sabbihu ñu def ko ci présent boo ñëwee ci sabbih defe naa moom ngeen wax imparfait peut su fekkee jumuma <laughs> bu dee ci arab sabbaha fi'lul ma fi'lul maadin la yu sabbihu nekk mudaari sabbih nekk fii fi'l amr adduna nag noonu lay doxe subhaana allazi asra bi abdihi laylan loolu yàllaa ko moom kenn conjugué wul verbe bi mel ni yàlla day bàkku waaw ci misaal su muñ koy jàngalee pour mu jege loolu suñ mbokk mbàkk si lay wax tabarkal subhaana kon yàlla day bàkku lu muy bàkku dafa def lu kenn munut lu kenn mënut mooy asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa kenn mënu ko kon mooy champion bi yàlla daa def lu kenn mënut moo tax sëñ Abdul Ahad moo daan wax ne foo dégg yàlla wax subhaana rek lam cay teg lu lu nittalee la <coughs> waaw subhaana lazi xalaqal azwaaja kullaha ñu ma waxee kon bi mu bi mu defee ni moom dong moo man li fi nekk subhaanallazi asra bi abdihi laylan subhaanallazi xalaqal azwaaja kullaha di bàkku ci làmb ji maa def nangam lu kenn mënut maa def nangam ba mu jeex léegi nag bi loolu jeexee mu ne sabbaha mu commencé am ay supporters yàlla commencé am ay supporters gars yi bàyyi fi mboolem ku dul moom mbër yëpp ñu bàyyi leen fi daal koy daal koy jàpp moom subhaanahu wa taala euh, daal di may groupe supporté ko moo tax mu ne sabbaha lillahi maa fi samawati maa fi l ardi li ci asamaan li ci suuf lépp yàlla supporté na yàlla mu nga xoog daal ni yusabbihu yusabbihu lillahi maa fi samawati maa fi li ci asamaan ak li ci suuf lépp keroog ba yàlla waxee subhaana bañ dégg yëf ya ràññee lañ ko tàmbali di ko supporter ba fii toog moo tax mu def ko verbe présent yu sabbihu léegi nag ginnaaw yàlla sabbaha ña doon supporter supporter nañ démb ñenn ñaa ngi supporter ba tey mu ne yow mi bëgg jàmm sabbih sabbih supporteel isma rabbika bokkal ci groupe bi waaw bokkal ci groupe bi loolu tam fii lii bu ko jàngee saa boo saa bu embouteillage amee dafa am koo xam ne dafa gis subhaana teggi ko fa sabbaha teggi ko fa yu yusabbihu teggi ko fa sabbih teggi ko fa jaar yoonu boppam waaw jaar yoonu boppam waaye fi ñépp jaar bu fa jaaroon embouteillage du am moo tax néew na nga dégg embouteillage avion ci kaw jaww ji waaw néew na lool bu fekkee dana am <laughs> tubarkàlla bu fekkee dana am kon buy doxee yow nga bëgg a dox mu ne sabbih loolu tax ñuy jàng saar woowu ci korité mooy lan yéen a jot a gis bañ umeeg léegi yi fi xew yéen jot a gis bañ umeeg léegi li fi xew biir koor gi ñi fi génn àdduna ñu rob leen waaw tolof tolof yi fi am tabarkàlla kenn defu ko ko dul kenn ki rek al azizul jabbar muy subhanahu wa moo tax moom mu ca noppee sàbbaxa ñi seen xel rafet ñépp nee nañ ko wiiw subhaanahu wa taala moo tax yu sabbixu bi mu ko defee ñi seen xel rafet ñépp ñu ngi ànd ak moom waaw moo tax yow nag kon yow mi ñëw ci barabu jullikaay bi koorog daaw gi bi ñu ñëwee ci jàpp ci barab bi am na ñu fi ñëwoon ñëwuñu am na ñu fekk si woon julli gi ren absenté nañu ñenn ña ñu ngi ci biir bàmmeel ñenn ña ña nga ci seen kawlal mënuñoo ñëw ñenn ñaa nga hôpital ñee nga réanimation ñee nga ci seen lal ya kon nag yow mi nga xam ne yow yëpp la ki koy def mi ngi fi muy subhanahu wa kon yow sabbih isma rabbikal a'la waxtaan wi jeexut bu ëllëgee incha allah danañ ci delsi dañu ak si suñu war yëkkate jotaay bi yàlla nu yàlla nangul te nangul leen sàmm nu te sàmm leen yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan daloon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu il islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu